waan abi saciidin alxudriy radia allahu aanhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaal ida samictumu nnidaa faquluu kamaa yaquulu almuwazzin muttafaqun alayhi kon alimamu alxafidu nnawawiyu rahimahu llah mu ñëwaat ak ñun ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell yi ñu ngi kitaabul fadaa'il téeram ngëneel yi ñu ngi toll nag fi nga xamante ne nii mooy chapitre cent quatre-vingt-six téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn baabu fadlil azan bunt bi wax ci ngëneelu noddu ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis mille trente-sept mu ne woon an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ida sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayhi bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna eh, tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu te xadis bi wax nañ la moo xadis bi ñu jógee surtout côté biñ jàng léegi dañoo niroo daanaka ñoo bokk lu ñuy wax waaw <laughs> waaw ndax foofu yuñ jóge ida sami'tumu nidaa bu ngeen déggee nodd gi faqulu na ngeen wax misla ma yaqul lu mel ni li muy wax foofu la niroog moom xadis bii nag mooy xadis mille trente six mu ne wa an abi sa'id mille trente huit mu ngi jële ci abu sa'id al radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala mu ne anna rasulallahi bokk ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ida sami'tum an-nidaa bu ngeen déggee nodd gi faquulu na ngeen wax kama yaquul keem aji wax jala mi wax mooy aji nodd ja kama yaqulu kan mu ne al muazzinu comme ni nga xamante ne moom la euh, boroom euh, noddukat ba la nga xam ne moom la wax mu ne na ngeen wax ku mel ni lu mel ni moom noddukat boobee la nga xam ne moom la wax léegi euh, ginnaaw lii muy lu ama am solo lool sax <laughs> waaw mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari naka noonu al muslim abul xusayn rahmatullahi alayhima ñoo ko solo gilaaj bu njëkk bi muy njàngat bu njëkk mooy est ñoom ñaar dong ko solo ñu ne la déedéet xadiis bii de Maalik imaamu daaril hijrati solo na ko kitaabu. wassalaa baabu maa jaa fi nidaa'i lissalaa naka noonu alimaamu ahmad ibn muhammad solo woon na ko lu jiitu naka noonu alimaamu abu daawud at-tirmidhi an-nasaa'i ak ibn maaja lii mooy rawaahul jamii ñépp <laughs> waaw sunan saxiixayni sunan yi musnad imaam ahmad boo demee ci muwatta it mu nga fa ñëw ñëpp foofi dem rek bi mu fa fekk bi mu nekk xadiis bu siiw a siiw al imaamul Buxaari yi mook imaam Muslim ku nekk benn bërëb kese na nga ko ndi al imaamul Buxaari yi mu ngi ko ndi rahimahullah kitaabul azaan baabu maa yaquulu idaa sami'a al munaadi mu ne haddathanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne netta lañu sëriñ da Abdullah ibn Yuusuf Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kilaa al-Kulaa'i ad-Dimashqi fan yii yëpp ñu ngi koy gis Abu Muhammad ci tallale bii moom dafa siiw moom muy jëlee ci maamu Maalik ad-Dimashqi al-asl wa al-Misri rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Maalikum mu ne ki ñu xabaare mooy Maalik bi Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daaril hijra nekkoon ki nga xamante ne moom kenn dootu ko laajati moom al imaamu Maalik rahmatullah alayhi an Ibn Shihaab mu jël ko ci sëriñam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 mu jël sayna Abu Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Thalaba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani ibn ash-Shahid radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ida sami'tumu an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin nii la ko al-imaamu al-Bukhari yedde kanta al-imaamu Muslim Abul Husayn mu ngi ko indi kitaabu salaa baabu istihbaabil qawli misla qawlil mu'azzin liman sami'a mu ne haddathanii Yahya ibn Yahya mu nekk ma nettali man dong mooy sama sëriñ di Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi wal-Hanzali mawlaahum Abu Zakariyaa an-Naysaabuuri al-Khuraasaani al-Minqari mawlaahum rahmatu rayhaanatu Naysaabuur rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu alaa Maalik waaw moom différence am ak ak Tinnisi mooy moom mii daa bokkoon moom ci ñuy liir moo tax fii mu ne qara'tu na maa liir ala Malikin ci Malik ibn Anas mi ngi sànq imaamu daaril hijra an ibn Shihab mi ngi nañ ko sànq an Ata ibn Yazid al-Laythi gis nañ ko sànq Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu gis nañ ko sànq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala idha sami'tumu an-nidaa' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin voilà mu ngi nii kon nii la ko al imaamaani al sheykhaani rahmatullahi alayhima daldi solo léegi nag kon ginnaaw bi nga xam ne li ñu gis li ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu nekk di wax ci ngëneelu baabu fadlil adaan ñu ne la lii mook fi ñu jóge xarit bi ñu jóge ñoo bokk mooy yonent bi alayhi salaam euh, dañuy wax ki nga xam ne mooy dégg noddu moom ban attitude la war a am nan la war a doxale ginnaaw bam ñu imaam indilee xadiis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam leeralal nañu fi ngënee li noon do am ba bu ñu ko xamoon dañuy tegoo bant kenn du ko bàyyi biiw wala daa <laughs> waaye it xamal ñu ci ngëneelu nodd yooyee que ne moom non seulement day dàq seytaane waaye yowmal qiyaam day def ña noddkat yi ay sang ndax ñooy gën a gudd loos waaye it mu xamal ñu ci ngëneel yooyee que ne lépp loo xam ne dégg na fa baatu noddukat bi yem bu yowmal xiyaamee lépp rek waaw lu am nopp di dégg lu amul nopp di dégg lépp day koy seedeel noddukat bi yowmal xiyaam loolu ginnaaw bi ñu ko xamalee léegi nag mu ñëw ci xadis bii ñu génn ak bii di ñu wax nag kiy dégg nodd moom waxoon nañ leskale toog naan eskay eskay ñu ne déet yeneen saa salaam xamal ñu li ngay wax gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn côté bi nga xam ne xadis bi dane bu saydna abdallah ibn amr ibn al-aas ida sami'a ida sami'tum an-nidaa fa qulu mithla ma yaqul thumma sallu alayhi loolu waxoon nañ la am amun maxsuus la waaw bu ngeen déggee nodd na ngeen wax lu mel ni li ngeen li muy wax ginnaaw yi ngeen julli ci man ñu ne la lool amun maxsuus la de yonent bi alayhi salaam xamal na nañ fi xadis saydna umar naka noon hadis sayna Muawiya ibn abi Sufyan radiyallahu anhum wa ardaahum kene déet mbir mi mooy xay alxayalatayn muy diggan bu dee hayya ala salaa la wa ak hayya ala alfalah boobu da nga naan la hawla wala quwwata illa billah waaw loolu waxoon nañ la nag loolu mooy gën a dëgër mais am na wuute mu ndaw boo xam ne dinañ ko tudd fii lañ ne woon lañ koy wax ci hadis bi walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii eh, kon ida sami'tumu nidaa ngëneelu noddu fii nii nga ne mais sauf que bon imam fii hadith sayna Sa'id bi lu tax imam andi ko te pourtant hadith biñ jógee wax nañ la wax nañ la ko waxati ko ñu ngi la koy wax sànq bu Seydina eh, ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Amr mais waxoon na lii boobu dafa digle def leen bu ngeen déggee noddukat bi wax leen lu mel li muy wax mais xadis bi loolu kese la wax alors que xadis bi amoon na ci ba pare xamal ñu ne non seulement loolu mais julli leen ci man ndax képp ku julli ci man benn yoon borom bi dina julli nga ni loolu it voilà fukki yoon ci yow ginnaaw bi ngeen ñaanal ma alwasila ndax benn wàccuwaay la ajjana boo xam ne yellu lu dul benn jaam ci jaamu yàlla yi te yaakaar naa mu nekk man képp ku ma ko ñaanal moom wasila sama ramm dina dal ci mbir mi mooy mais kon imam hadis bi lu mu fiy def ñu ne la hadis bii wala ilmu inda allah imam da ko fay indi ngir feddali waaw ngir feddali am solo gi nga xamante ni digg kuy nodd nga répété te bàyyi di wax yeneen ak di yitteewoo yeneen lu wuteeg di répété li noddkat bi wax am solo gu ma am solo allahu akbar kon loolu mooy xikma bi tax imam indi ko fi ndax dafa am solo xéewal yi ci nekk ngëneel yi ci nekk ci di baabu li noddukat bi di wax waaw mu indi xadiis bële renforcer ko xadiis bi nga xam ne bee <laughs> imaamu muslim a ko soloon mu indi boo xam ne muttafaqun alayhi la waaw al imaamul buxaari imaam muslim ñoo ko bokk solo fii ala darajati sihha ngir wan la ne lii ma la wax imaamu muslim bi kese doyoon na waaye nag renforcement baax na waaw allahu akbar kon xadiis bii ginnaaw kon ñu xam ne kon mooy loolu lëkkaale yi mooy eh, eh, ngëneel gi ci ne mooy ngëneel bu ngeen waxee lii li mu waxoon ci xadiis bee moo ciy am nga julli ci bay saa saam ginnaaw gi ñaanal ko al wasila nga say affaire nga xool <laughs> allahu akbar léegi nag ginnaaw li ñu ñëw ci ndànk-ndànk euh, ci xadiis bi ndànk-ndànk après ñu ñëw ci nga ne ma moo xaar yow bon bala ngay wax yooyu yëpp man daal <laughs> am na loo xam ne bon waxoon naa la sax gëne man moom de toute façon gënee li ñu ci wax moom te nga wax ma lan mooy àtteey euh, répété tan nga ñàkk ma koo wax farata la du farata man moom sawaay dama koy def ma la yaa wax dëgg yaa fay ahsante yaa fay <laughs> waaw waa léegi bala ñuy sori dooma baal wax ma lan mooy attey nit dégg aji nodd gi répété gi ngay répété baamu gi ngay baamu ah li noddukat biy wax euh, euh, man doo daa am lu sama xel dem damay ragal yàlla xam ne damay ragal fàtte ko mooy baamu gi xam nga ida sami'tumul euh, <laughs> nidaa faqulu kama yaqul xam nga loolu nit mën na ne bon loolu mooy bu ngeen déggee nodd gi na wax comme li mu wax est ce que day tekki damay noppi xam nga nit mën na ko jéggi noonu damay noppi déglu noddkat ba mu wax baatu nodd yépp ba pare na la la ilaha ma door a commencé man allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah est ce que loolu la mukk te loolu lan moo koy wane xam nga lool loolu day gis la <laughs> bu nit mën a am ci xadis bi sauf que mbir mi du loolu lan mooy wane du loolu mooy xadis Seydina Omar radiyallahu taala anhu buñ gisoon bii weesu te imaamu muslim ak al imaam Abu Daawuda rahmatullah alayhi maa daal di ciy wéete lan la Seydina Omar waxoon dana yonent bi saa saam qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa qaala al-mu'adhdhinu allahu akbar allahu akbar fa qaala ahadukum allahu akbar allahu akbar thumma qaala ashhadu an laa ilaaha illallah qaala ashhadu an laa ilaaha illallah waaw kii la yonent bi saa saam bii dafa reeral que ni mbir mi mooy baat bu mu wax ba teg ba noppi yow nga wax baat boobee mais du da ngay noppi ba mu pare lépp nga door a répété nag kon yonent bi saa saam ci yërmandeem ar-rahmatul muhda mu wàññi exactement mbir yi jàngalekat da nga war a précis ci mbir yi yu nga leen tuway saasaam xam nga parce que wax ji dafa yenu loolu waa ah. ida sami'tumul euh, nidaa <laughs> faqulu kama yaqulu al-mu'adhdhin bu ngeen déggee nodd gi mooy euh, wax kon ba euh, allah akbar allah akbar nit mën na ne allah akbar allah akbar kese du nodd nodd mooy li commencé allahu akbar allahu akbar ba ci laa ilaha illa allah loolooy nodd kon man ni may def damay bàyyi ba mu wax lépp ba jeex mooy dégg naa nodd bu boobaa après ma door a wax moom li mu doon wax yeneen saa sa mu xamal ne déedéet non ida qaala al muaddinu bu noddkat bi ne allahu akbar allahu akbar bu waxee lool fa qaala ahadukum kenn ci ne allahu akbar allahu akbar kon loolu fay bi jéggal ma lii laa doon rayal fàtte kon mooy bu ngeen déggee noddukat bi nga wax li muy wax loolu mooy kàddu bu mu wax ba teg nga wax bul xaar ba mu pare ba jeexal yow nga dooru yëkkati déedéet mbir mi demewul noonu léegi nag nga ne ma kon nañ ñëw ci euh, euh, li nga xam ne ginnaaw lëkkaale bi ak lii nii jazakallahu xayran amin <laughs> ay léegi laa wax léegi <laughs> Euh, euh, mu des wala mooy attey nodd loolu comme li al imam al hafiz ibn wax ci al fath rahmatullah alayhi bi muy shara hadis bi mu ne i'lam annahum ikhtalafu fi ijabatihi bil qawl euh, xamal ne boroom xam-xam yi wute nañ ci wuyu gi ngay wuyu loolu lañ dañ koy wax ijaaba mooy wuyu noddukat bi bu ne allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu akbar lool dañ koy wuyu walla ci wax fa dhahabat ta'ifatun ila wujubihi li daahil amr mu ne am na benn mbooloo ci boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne ma ne lii moom farata la non ñi dégg ab noddukat amul droit mu bañ a répéter li noddukat bi di wax loolu farata la lu tax li daahiril amr parce que yonent li li li feeñ ci digalu yonent bay saa saa mi digle waxoon nañ la ci xadiisu Seydina Abu Sa'id bi euh, Abdallah ibn Amr bi dana ida sami'tum nida fa quulu bu ngeen déggee nodd wax leen loolu du amru amru la waaw te ñu la ko doon wax al amrul mutlaq <laughs> yaqtadi al wujub ila lam yasrifu sarifun an al wujubi ila al istihbab waaw digal boo xam ne moom dafa joyu comme li usulu yu ne di wax loolu day wane ne farata la loolu ne dafa am luy ñëw di ko dindi ca farata ga di ko yóbbu ci ne ah biir du farata nag dañ koo sopp waaw kay bu loolu amul farata te léegi fii kan moo fi yoneen saa sallam dafa digle ci xadis bi nga wax léegi ak xadis bii ñu nekk Seydina Abu Sa'id ida sami'tu niba nidaa fa quulu wax leen kon yonent way saa salaam li feeñ mooy dafa digle te digle euh, ash-shari'u alayhi salatu wassalam loolu day farata la li zahiril amr léegi mu ne lii hmm? wa haka dhalika at-Tahawi an qawmin min as-salaf wa bihi qalat al-Hanafiyya wa ahlu adh-Dhahir wa ibn Wahb min al-Malikiyya rahmatullah mu ne imam at-Tahawi al-Hanafi nekkoon euh, euh, boroom xam-xamu Hanafiya yi bokk ci salaf yi nga xam ne nijaayam moo doon àndandoowu imaam Shaafi'i voilà waaw <laughs> ah. waaw moom nijaayam moo doon àndandoowu imaam Shaafi'i léegi rahmatullah alayhi moom borom aqidatu Tahawiyya moo nekk nii waaw borom uh, sharh ma'aanil aasaar ak yooyu rahmatullah alayhi mu ne moom uh, mu ne lii nettali na ko ci ay mbooloo ci way dawlu yu baax yi mu ne wobbi yi te wax jii ne farata la kii dégg nodd bu déggee nodd bi mu répété loolu moom la xanafiya yi wax muy seen ngir ñoom wa ahlu zahir ak waa ahlu zahir muy imaamu Daawud ak imaam Ibn Hazm ak seen taalibe yi waaw rahmatullahi ala aljami wa ibn Wahb ak Abdallah ibn Wahb eh, rahmatullah alayhi min al malikiyya yi min al malikiyyati bokkoon ci malikiya yi mooy Abdallah eh, ibn Wahb al-Misri Euh, mi nga xam ne taalib imam Malik la woon après nekk Misra euh, moom daa wax jii la nangu te ne lii farata la kay non farata la waaw kay <laughs> mu ne waaye wa dahabal jumhuru ila istihbab bi kanta jumhurul ulama mooy ñun la tuddalul ñi ci des ñoom dañ ne non non rahmatullah alayhi lu ñu sopp la nit ki di répéter loolu dañ koo sopp daa bari ngëneel ñu sopp ko sunna la ñu ne wastudilla lahum bi xadiisi muslim imaam alxaafis mu ne li ñu leen tegtalool mooy xadis bi nga xam ne imaam muslim moo ko solo rahimahullah wa ghayruhu ak keneen ku dul moom annahu sallallahu alayhi wa sallam keneen yenente may saa saam kat sami'a mu'azzinan dégg na am noddukat falamma kabbara qaala ala alfitrati falamma tashahhada qaala xarajat min annaar waaw wala aw xarajta min annaar waaw mu ne yeneen saa salam liy wane ne loolu du farata parce que yenente may saa saam dafa dégg ab noddukat muy noddu waa ji ne allahu akbar allahu akbar yonente bay saa saam ne alal fitra kii de mu ngi ci fitra waaw ci kaw setlu wicc ni yàlla tege bëgg jàmbi bu binde ko noonu waaw yaa ngi ci kaw fitra googee falamma tashahada bi mu ne ashhadu mooy bi muy jee ashhadu an la ilaha illa allah mu ne ko xarajta min an naar waaw yow moom génn nga sawara waaw mucc ba waaw qaalu léegi nag ñu ne waa jumhurul ulama yi ne lii day doon dañ koo sopp waaw falamma qaala bi nga xam ne yoneen saa sam xayr wax la wax xayra ma qaala al lu luuteeg li noddukat bi wax alimna anna al amra bi dhalika li istihbab ci lañ xam ne kon non ndigal lii dañ koo sopp waaw parce que bu dul woon loolu du ko du du du du day répété wax na leneen kon loolu mooy wane li bayaanil jawaaz la woon sauf que ñu njëkk ñi dañ ne mukk moo tax mu ne wa rudda bi anna laysa fil hadith annahu lam yaqul misla ma qala imaam al-Hafiz mu ne waaye nag ñu njëkk ñi dañoo delloo wax waa jumhur ne waaye yéen fan la adamu zikri laaya yadullu ala adamil euh, wuqu ñu ñàkk tudd benn mbir est-ce ñu ne xanafiye ak ñu ànd ak ñoom rahmatullah alayhi ne waaye ma ne waaye yéen bàyyi leen li ngeen di wax waay eh, léegi ñu ñàkk koo tudd que ne yonent bi sallallahu alayhi na lool wax li muazzin bi di wax day day day wane ne lii kàddu yii ñëw ci xadiis bi kese la wax waaw mu ne li man a nekk mooy te loolu lañ gëm mooy ne loolu fa yajuzu an yakuna qaalahu walam yanqulhu raawi mooy c'est possible que ne wax na ko waaye ki doon toxal xadiis bi moo ko waxul iktaf ittifaan bil aada mu doyloo ko ne loolu moom lu ñu xam la non noddukat bi di wax di ko dégg di répété yoneen saa sam di ko répété loolu moom lu ñu xam la te loolu la ma sa def kon jarul may tudd lool naa tudd lu bees li nga xam ne moom la wax te doonu ko woon wax nekkul woon aadaam te mooy alal fitra ak xarajta minan naar ma tudd lool kese <laughs> waaw waaw waaw loolu la waaw waaw ak beneen ñu ne te tamit loolu benn tontu la beneen bi mooy mën na nekk que ne euh, hadis bi lan kenn wanuñu ban jamono la c'est possible que laata yonent bay saa di digle dugal digle bi mu digal ci hadis bi ñu nekk mooy hadis Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu idaa sami'tum nidaa fa quulu mën na nekk avant law man na nekk hadis bii ngay wax ci imam muslim léegi waajoo ci yenn saa sam déggoon muy noonu maanaam alal fitra ak xaraj tamit na naar mais loolu mën naa nekk avant muy digle lii la loolu lépp nag al ihtimal la te ak dalilu ida da ida tafarraqa alayhi ihtimal daxalahul ijmal hmm, wa batala bihi al istidlal waaw ñoom ñu ne kon ndax loolu gis nga dalil tegtal boo man di am bu dee ne tegtal bi ay peut lii la peut lii la boo demee lii boo demee lii boo demee lii bu ci duggee da koy dugg ak lëmu da ciy dugg day def affaire bi dootul leerati bu boobaa nag di sukkandikoo ci dalil boobu moo datul mënatee nekk kon nag seen dalil boobu mënatu ngeen ci sukkandikoo te li des bu boobaa bu daanoo lenn kese des mooy suñu xadis bi ak xadis bi ñu génnoon bu Mawlaana Abdallah ibn Amr ida sami'tumu nidaa fa quulu bu ngeen déggee nodd wax leen <laughs> waaw ñoom ñu ne lii rëng-rëngeewul suñu wax yéen waa masharal jamaahir waa jumhur lii dëgg mooy ne mbir mi farata la laa wax <laughs> waaw waaw kon loolu euh, euh, euh, lu ama am solo la quoi <laughs> waaw loolu lu ama am solo la waaw sauf bon ci wax waa jumhur am nañu naan bon man naa am yoneen saa sallam bon waa jublu ci woon julli imaam al-Hafiz ne waaye yoonu yoonu yenn xadiis yi lay wane ne loolu julli la woon ci julli moo doon waaji jox ah waaw loolu bon bu dee ci dal yi ci biti nii euh, waxu xanafiya yi que ne farata la lu dëgër la waaye waa jumhur rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàppoon ne bo euh, saarif lañ jàppoon lee waaye gis nga tamit seen dalil boobu li ci ne wal ilmu inda allah wallahu taala alam léegi nag ñu jàll ci yeneen i masala yu fi am ci xadiis bi insha allah léegi masala yooyu li ci jiitu mooy li al imaamu nawawiyu rahimahullahu taala wax al imaamu nawawi mu ne <laughs> ci uh, al muhaddab bi muy shara li nga xam ne mooy uh, uh, téere al imaam ash-Shirazi bi rahmatullah alayhi mu ne li leen saa saa wax ne idaa sami'tumu nidaa bu ngeen déggee euh, nodd bi mu ne zahiru ixtisaasul ijaaba bi man yasma'u hatta law ra'a al mu'addin ala al manara mathalan fi al waqti wa alima annahu yu'addin lakin lam yasma' adhanahu li bu'din aw samamin la tushra'u lahu al mutaba'a <laughs> al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne li feeñ nag li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ida sami'tum mooy loolu dégg la ci li feeñ mooy dañ koo jagleel euh, nit ki ngir mu wuyu il faut mu dégg waaw bu doon ne <laughs> mu def doon waa ji daa gis <laughs> benn waay mu seen kuy noddu fële <laughs> xam na ne keenee noddu mu nga ca kaw manaara la waaw mooy ca kaw euh, minaare gi waaw di noddu mu xam ne kee day noddu mais déggu ko da koo séen fu sori waaw xam ne nee muy def moom aji noddu la te fam nekk te waxtu wi mooy waxtu noddu mu ne kooku moom li ñuy yoonal yoonal naan ila sami'tum kooku nag kenn waxu ko moom parce que lii bul <laughs> du ne bon euh, xaarama divine waa ji uh, lan lan la war a lan la war a nekk di wax <laughs> loolu du demee noonu waaw loolu du demee noonu euh, day dañuy jàpp ne non non waa ji kooku parce que yonent bi saa saam daan ne a sami'tum voilà bu ngeen déggee te waa ji nag wax dëgg yàlla eh, dégg nag defu ko dafa seen kese. voilà kon loolu euh, lu aba am solo la pour tamit euh, mu nekk loo xamante ne euh, bon man nga ne bon affaire boobu de c'est logique ne la la parce que am nga nit mën na jàpp ne bon man man gis naa waa ji te xam naa ne day noddu waxul ne ilaa ilaa alimtum bu ngeen xamee ne diw day noddu déedéet dane bu dee ne hmm, da ngeen gis da ngeen dégg kon mbir mi lan la ko ak moom alayhi salaatu wassalaam ci ki nga xamante ne mooy ak dégg kon loolu lu ama am solo la waaw <laughs> loolu kon euh, noonu euh, lu ama am solo la muy manaara gi léegi nag mu am leneen euh, moo xam waa ji na jege waaye dafa tëx mu ngi nii di gis waa ji mais dafa tëx déggul kenn du na ko yow même ñi ne farata la léegi ci xanafiya yi zahir yi duñ na ko hé sawaay ay wo yow répété daa far daa war ci yow parce que waa ji euh, déggul voilà kon loolu lu am am solo la léegi nag al imaam al xaafis xajar nee na beneen masala mu ne ibnul waddaax de ibnu waddaax wootewu na ne xadiis euh, bii nii xam nga ne ne ida sami'tumu nidaa fa qulu mithla ma yaqulu al bu ngeen déggee nodd na ngeen wax lu mel ni lu noddukat bi wax mu ne moom nee na lii nii al mu'adhdhin bi nekk ci fin bi lool mudraj la dañ ko tee yokku ci xadiis bi mais yonente bay saa saa waxul lool gisoon nañ xukmul euh, mudraj taaye ñu ko doon gis hmm? Hmm? vay ban xadiis lañ gisoon gis ci mudraj mudraj mooy li nga xam dañ koo yokk ci xadis moo xam ci kanam wala ci biir wala ci cat gi ban xadis fàttale kooku yaa subhaanallah man de fay xaw ma fu ma jëma yow wala daa guddi <laughs> da ngaa gémmantu waaw <laughs> akbar mooy xadisu inna ummati yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al <laughs> voilà wa xaaj partie bu mujj boobu fa man listata'a an yutila ghurratahu falyafal loolu nga xam ne waa jumhurul muhaddisin dañ ne loolu mudraj la Seydina Abu Hurayra moo ko yonente bi alei saa waxu ko Shafi'i yi bañ nag ñi ànd ak ñoom rahmatullahi ala al foofu waxoon nañ ci hukmul mudraj moom mii dane muazzin nag bii nii ci hadis bi dañ ko cee yokk waaye imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne euh, wa tu'qiba waaye nee nañu ah déet Ibn Wadah looy wax ni rahmatullah alayh ah ndax bi anna al idraj la yathbutu bi mujarrad dawa waaw Abdullah ne mudraj mudraj du du tegu ci ay woote woo du di way taxaw rek ne lii mudraj la ñu ne kon ay mudraj la mooy il leer loo xam ne eh, eh, da koy leeral luy wane ni lii moom soit ci biir. xadis bi wala leneen ci biti xadis bi lu ñëw di wane ne eh, eh, lii mudraj la mais manuñu rek eh, affaire bi daal bu kiiwee nga ne bon man jàpp naa ne lii mudraj la après nga ne mudraj la daal di koy saxal ah non